kon côté boobu di wax ci wàllu première partie hadis bi la yanzuru rajul ila awrati rajul wala al mar'a ila awrati mar'a lool bari nañ ci voilà comme quoi loolu tamit ñu bàyyi ci xel mooy du ne entre jigéen ngeen ay copine ngeen walaa léegi yéen seen yoon newul ci yooyu tëdd ku nekk euh, di xool ci sa moroom bopp wala euh, lu ko neex ci moom loolu amu ngeen ci droit ah. moo xam da ngeen euh, voilà dinañ ñëw ci côté boobu ñu la doon wax xamaam yeeg genre piscine yeeg yooyu <laughs> loolu dinañ ci ñëw Imaamu Nawawi mu ngi ciy wax léegi <laughs> te mooy beneen côté bi bi topp ci xadiis bi mooy lan mooy li yeneen saa saa wala yufdi rajulu ila rajuli fii thawbin wahid waaw waaw wala ma wala tufdi al mar'atu ila al mar'ati fi thawbil wahid mu ne Imaamu Nawawi waaw lo <laughs> hein eh. la hawla wala quwwa illa billah mu ne amma qawluhu kon waxam sallallahu alayhi wa sallam wala yusbi rajul ila rajul ila rajul fi thawbi wahid wa kadhalika fil mar'a ma'a al mar'a fa hiya nahyu tahrim id lam yakun baynahuma ha'il waaw wa fiihi daliilun ala tahrimi lamsi awrati ghayrihi bi ayyi mawdi'in min badanihi kaan wa haadha muttafaqun alayh mu ne yeneen saa sàmm ak lii mu wax ne bu benn góor daal di bokk ak benn góor ci menn malaan ba pare soluñu dara seen seen awra yi di laalante wax nañ la nag awra bu ko jàppee li li ñoom zahiri yee di waxe pëyit pëyit kat déedéet wax nañ la diggante oom bu dee góor jumbax ba oom bi te bu dee jigéen ak jigéen loolu tamit c'est pareil côté boobu léegi nag mu ne loolu daa xaram naka doon góor geeg góor mu ne coté côté boobu mu ne yii nii terek xaram la bu dee ne nekkul seen diggante dara waaw mooy bu dee ne dañoo sol yére ku nekk sol yére ku nekk sol yére loolu tax lu ñuy wax comme ñu toog ci ay chaise walla ah, wala benn banc kii toog ci wetu keneen ki walla ñu nekk ñeent ñu loolu taxul ñuy wax wala même bu dee dañoo tëdd sax waaye ku nekk sol nga yére wala am nga loo xamante ne loo sol loolu taxul ñuy wax voilà léegi nag mu ne boo fii te nekk na ci xadiis bi naa ala tahrimi ci tegtal la ci xaraamu laal awraay keneen ci bërëb bu man di doon ci bara ci ci ci yaramam mu ne te lii nag mbir la moo xamante ne nii mooy euh, daa nekk loo xamante ne dañ ci dëppoo waaw lii moom boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci wa léegi nag nañ taxaw fii nag lay waxe affaire bi <laughs> mu ne wa hada te nag waaw mu ne wa hada te mooy mimma daa bokk ci li nga xamante ne nii amma bi ta ta'ummu bihi al-balwa wa yatasaahalu fihi kathiirun min an-naas bi ijtimaa'i an-naas fi al-hammaam fa yajibu 'ala al-haadiri fihi an yasuuna basarahu wa yadahu wa ghayrahaa min an 'awrati ghayrihi wa an yasuuna 'awratahu 'an basari ghayrihi wa yadi ghayrihi min qiyami wa ghayrihi min qiyamin wa ghayrihi wa yajibu alayhi idha ra'a man yakhillu bi shay'in min hadha an yankura alayhi waaw an yunkira alayhi qala al ulama wala yasqutu anhu al inkar bi kawnihi yadhunnu an la yaqbala minhu bal yajibu alayhi al inkar illa an yakhafa ala nafsihi wa ghayrihi al fitna wallahu a'lam waaw waaw Allahu akbar eh. al <laughs> imam an-Nawawi rahimahullah mu ne kanta euh, li nga xamante ne nag euh, mooy laal awraay keneen wala yaramu keneen ci loo xam ne awraam loolu boroom xam-xam yépp ci dëppoo mu ne waaye nag malheureusement mooy li nga xam ne dafa daj dafa dafa siiw ci biir nit ñi nga xam ne mooy population ñi nga xam ne lu ñuy boroom xam-xam xamuñu waaw xamuñu ñoom dañoo nekk ñoo xamante ni nii seen yoon newul ci yi waaw ba pare dañ ciy sàggane fii fii kasiiru minan naas lépp ci nit ñi bictimaa in naa fil xamaa fil xamam ndax lan mooy jamono ja nga xamante ne te mu ngi xewe lu bari ci jamono ja nga xam ne ca lañuy dajee fa nga xam ne mooy xamaam yi xamaam yi mooy yi nga xam dañuy dem ndox mu tàng lañ fay def ngir nga dem ah daal di fay dugg walla ak yooyu après traité sax bu dee de de ah, mu nekk bon moment la gaa wax mais bon xam nga mooy comme piscine yi léegi rek ata xamaam yi am nañ ba léegi mooy xeet yooyu yëpp nga xamante ne nii euh, nit ñi dañ fay dajaloo moo xam piscine municipale la wala piscine publique la waaye piscine publique boo xam ne loué par des amis après daal di fay dem nag foog ne loolu euh, euh, ça que dara ci newul alors que ñoom ñoo xamul li ñuy liggéey laa wax <laughs> waaw loolu ñoom ñoo xamul li nga xamante ne nii moom la ñaa liggéey waaw mooy loolu noonu dafa xaram wo amuñ ci droit naan comme que ci lañ nekk bon garaawul ah kon xool ay keneen dara waru cee nekk ah. mu ne loolu luñ ciy dañuy cey sàggane ndax li ñuy dajaloo ci xamaam yi population bi seen yoon newu ci daal mel ni mbir mi daal sabar gu tas la mbir mi nii la war a mën a demee kenn dootul wax dara voilà mu ne fa yajibu daa war a alal xaadiri fii ka nga xam ne mooy teew ca xamaam ya xam nga xamaam yi loolu la mooy xamaam yi nga xam ne bu dee xamaam privatif la koo xam ne ñaar ñuy sëy ñoo fa dem loolu kenn waxu ko loolu mu ngi mel ni ñu yoroon seen piscine seen biir kër wala seen xamaam seen biir kër loolu taxul ñuy wax nga xam ne dañ naan heure bii ba heure bii ñaar ñi ñoo ko luyee jeex na ñoom kese fii nekk buñ paree après ñu dem ñeneen ñëwaat ñeneen couple ñëw loolu taxul ñuy wax bii mooy bi nga xam ne moom la mooy ñépp bokk rek comme plage lii mooy comme plage waaw nga dem caaroy géej plage ba wala ngor wala wayo wala almadi wala feneen wala fa am géej ga di fa kii wala mbuur wala nangam ak nangam ah yooyu yëpp wala Cap Skirring feneen ak feneen wala Marseille wala nangam <laughs> wala Atlantique ñoom ñoom <laughs> euh, mooy yooyu daal Rouas xawma Roche de rien non euh, lan de waaja côté Atlantique ba <laughs> ah voilà mooy yooyu daal côté naan tak xeet ya nga xam ne ñoo min Bordeaux ña nga xam ne ñoo am géej ak yooyu <laughs> léegi <laughs> mooy cambal cambal ko gaa yi nekk ci place yi wala nga dem <laughs> loolu la loolu lay wax ne le fait que nag nga nekk fa mu ne loolu warula may nga ne léegi comme que daal mais attention bu dee foo xam ne moom awra xam nga moom lañ la wax sax yow bu dee ne bu dee ne déglu yow bu xam nga wax waxoon nañ la ci mas jataay bee ñu génn wute boobu ñaari saarixu euh, kii xalil yi di wax rahmatullah alayhi kii ne waa ji war a jàpp <laughs> euh, waaye nag ndox ma fa mu am fenn kese la mooy ca xamam ba te ñooñu nañu solo baaxut seen awra yaa ngay feeñ yooyu ak noonu est daa war a gëmm dem uti ca ndox ma ngir jàpp wala boog day tiim alhamdulilah kenn ki ne luy tiim keneen ki ne mukk euh, euh, waaw da day dem tànk sa ñëwaat kenn ki ne mukk day tiim monsieur Cheikh Seydi euh, Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Dabba al-Sharif bi turandoo maam Abdul Aziz radiyallahu anil jami' ne eh, kooku du fa dem parce que kooku bu fa demee ngëm yàllaam day mel ni sondeel bu nekk ci ci àll boo xamante ne wala foo xam ne bayaal boo xam ne ngelaw lu baree fa nekk gis nga sondeel bi ngelaw li dina ko ëf ba mu ne li way fay après ngelaw li taxawaat mu mel mu kiiwaat noonu mu ne noonu nag sa ngëm yàlla noonu lay def loolu moo tax di dem ci bërëb yooyu yow nit ki amoo ci droit ah bërëb yi nga xam ne yow gaa yi dañ fay nekk seen awra yi di feeñ di def lu leen neex loolu amoo droit di fa yóbbu sa bopp bu dee manoo inkaar maaruf mooy inkaarul munkar nga nekk nga inkaar ko mooy nga daal li leen koy tere man foofu waaw daa war a clair yow bu dee ne yow dañ naan la bul jàpp li ñu la mooy bul tiimal ngir bañ a dem foofu ut ca ndox ma tibb rek ci ndox mi ñëw jàpp ndax su ngëm yàlla loolu lay def léegi yow kooku yaakaar nga ne dinañ la ne léegi yow dem fa mel ni ñoom nekk ca ñoom seen biir walla iyaadu billaah kon al imaamu Nawawi nag bon mais euh, am na ci borom xaw-xaw yi nag yoo xam ne mooy du lu ñu xaraamal catégoriquement ak lu ñu tere euh, catégoriquement mooy ci côté bu xamaam yi lay wax mais dañuy wax nañ ne ña fay dem nañu fexe sàmmonteeg seen côté seen awra yi waaw mais xam nga ne loolu bees ko waxee boo demee sur place xam nga ne loolu moom nekkul loo xamante ne lu gaay di sàmmonteel la moo tax imaamu yi naan fa yajibu dan day war alal xaadiri fiihi ka nga xamante ne nii moom moo teew fekke fa nga xamante ne nii mooy ca biir ah, xamaam yooyee ka fa nga xam ne moo fa teew lan moo ko war an yasuuna basarahu eh bu ne man daal fii laa nekk sama yoon a ci newul man daal lu ma neex laay def waaw mais daa am lu ñu sotee pardon bala ñu ñëw fii dafa am lu ma sotee te sànq looloo ma gënoon a bëgg sax xam nga mas na maa ngi naan eh, xaw ma xaw ma <laughs> xaw ma lu ma lu tax ma sotee ko ko waa bi may liir hein eh. allah xaaral xaaral dafa am lu ma sotee mooy bi muy wax affaire amrad bi nga xam ne moom la indi fii tudde ne al amradul hasan xara xaraamal tamit goo xam ne moom lañ xaraamal ki nga xam ne imberbe remarquablement bu ki nga xam ne amul sikkim góor gi amul sikkim ah ba pare daal di rafet kooku dañuy xaraamal nga xool ko <laughs> loolu dama koo tëb xaw ma lu tax ma di koy tëj ah ah mu ne léegi déglu parce que loolu moo ñu defe <laughs> ci côté biñ jóge woon bul xool ci euh, bu euh, awraay góor bu mu xool awraay góor xool awraay góor jigéen bu mu xool awraay jigéen léegi mu ne ah <laughs> mooy bi mu doon wax naan eh, eh, lenn ci suñu euh, mbokk yi nag nee nañ laa yaxrumu xaraamul nazaruha xawaru góor jigéen gi ilaa wajhi rajuli ci xar xamoon mu góor gi bi gayri shahwa bu dee ne Euh, bànneex waralu ko mu ne wa hada wa laysa hada al qawl bi shay voilà amul benn wax ji moom du tus moom lañ mën a wax saak léegi foofu xaw ma sax ñëw ba foofu daal di dévier defi leneen léegi parce que des na <laughs> mu ne euh, mu ne wala farqa aydan bayna al amati wal hurra idha kanata ajnabiyatayn voilà fii laa suti ne wala farqa amul benn différence aydan bayna amati wal hurra idha kanata mu ne nag bu dee góor par rapport ak moom comme mu sëy ndaw si nga xamante ne jaam bu jigéen la ak ki nga xamante ne gor la boo xam ne daganu ko nag mooy jigéen la madame madame B moom gor la waaye madame C moom jaam la bu jigéen waaye rek ida kaadataa mais nag sauf que monsieur X madame euh, ki ñu mujjee wax madame C du jaamam du jaama bu jigéen de te madame B man na koo nakaxa man na koo rabasa man na koo denc mooy du koj armalam mu ne ñooñu ñoo amul benn différence entre kon boobaa jaam diñ lay wax jaam entre jaam bu jigéen ak euh, koo xam ne ku ku ku du jaam te nekk jigéen loolu mooy par rapport ak ci ko moom mais ki nga xam ne moomu ko kooku mu ne loolu amul benn différence bu dee ne ay ay kii lañu ay ay ay étrangère ida aj ajnabi ajnabiyatayn wa kadhalika mu ne noon yahrumu ala ar-rajuli an-nazar ila wajhi al-amrat mooy bu boobaa yow mënoon a kay jàmbu jigéen la rek dama koy xool xanaa bu dee da nga ko bëgg a jënd voilà mais mënoo ñëw di xool jaamu jàmbur bu jigéen di sàcc ci moom plaisir mooy ni ñu la xaraamale mooy dëgg la mooy la feeñ ca moom moom xamu nañu awraam lan la ñenn ñi ne ci suufu dënn bi la ba ci óom ya ñeneen diggante euh, jumbax bi ba ci oom yi yow bu boobaa yow góor gi est may yow nga ne yow moomoo ko te étranger la ci yow nga ne ko xëmb di ko xool noonu déedéet loolu dafa xaraam la la wax ne la <laughs> loolu amul bees ci différence nga la waaw mu ne waxee daa naka noonu yaxrumu day xaraam ala rajuli ah, an nazar ila wajhil amrani ida kaana xasanal ida kaana xasana suwa lii nii laa tëboon mu ne nag la loolu mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bii ni nga xam ne noonu la tudde buntu bi baabu tahrimi nadar ila al mar'ati al ajnabiyya wal amradi al hasan li ghayri haajatin shar'iyya buntu xaraamal gu ñu xaraamal xool ci jigéen boo xam ne étrangère la mooy du sa koc armal de man nga koo nax nga xaman nga koo denc waaye ki nga xam ne mooy góor la goo xam ne dafa rafet xar kanam ba pare amul sikkim ci loo xam ne amul aajo léegi nag foofu <laughs> foofu lay ñëw al imam Nawawi mu ne amul mu ne na ko noonu kon ah, mu ne war na ko noonu yaxrumu lay xaraam ala rajul ci góor gi am nazar di xool ilaa wajil amra ji xar kanamu ki nga xam ne mooy boroom xar kanam góor la gu moom bu rafet xar kanam waaye amul sikkim ilaa kaana xasanu suura bu dee daa nekk ku rafet xar kanam sawaa'un moo xam kaana nazaru bi shaw am la moo xam nag bi ñu koy xool xoolu bànneex la ko xoole wala du déedéet c'est la même chose sawaa'un moo xam aminal fitna mooy wóoru na fitna ci loolee que bu xoolee waajoojee am xaafaa wala ragal na fitna yee kii moom nga dim ral ragal góor laa ni moom mais la ragal kii moom mu ne loolu nga ragal ko nga ñàkk koo ragal c'est la même chose c'est amul benn différence mu ne hada lii huwa al madhabu sahih al mukhtar <laughs> mooy madhab bi nga xam ne mooy bi dëgg moom lañ tànn inda al ulama bi nga xam ne mooy boroom xam-xam yi nga xam ne hmm? fii laa sotti woon ñëw rek dal fii voilà mooy amrat bi ci la woon mooy yi nga xam ne ñoom ñooy boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo xóotal mu ne nassa alayhi Shafi'i mu ne imaamu Shafi'i rahimahullah ci boppam daal na koy yaxal waxuzaaq ashabihi ak ñi nga xam ne ñoo gën a brillant ñi brillant ci am na yi rahmatullahi ala al jami' léegi mu ne wa daliluhu léegi tegtalam annahu fii maanaal mar'a mu ne ndax tegtalam mooy waajooju boroom xar kanam wu rafet nekk góor kooku maanaawu femme bi lay yor rek moo jigéen gi lay day yor maanaawam waaw mu ne <laughs> fa innahu ndax moom yushtaha kama yushtaha ndax nit man ngaa bëgg kooku ci wàllu comme ni ngay bëgg comme ni nga xam noonu la ñuy bëgg ndaw si ah mu ne wa suuratu fil jamaal ka suuratil mara te ni mu rafete moom waajoojee day niroog ndaw si day niroog femme bi bal léeg-léeg sax rubbama kaana kasiirun minhum ahsana suura min kasiir min an-nisaa mu ne léeg-léeg sax nga gis góor ñu mel noonu ñoo xam ne ñu bari ci ñoom ñoo gën a rafet jigéen ñu bari waaw <laughs> balhum mu ne ndax bu woo ñoom ci tahriimi sax góor yooyee rafet lool te amuñu barbu ci xaraama leen awlaa moo gën a yey sax li maanaan aaxar ngir beneen maanaam mel ni ñu ne ko ban mu ne wa huwa annahu yatamakkanu ndax day possible fii xaq ci seen achar ci yoonu hmm, day jàppani lool ci seen ak yoonu eh, mbonte yi maa loo xam ne laa yatamakkanu mi misli fi haqqil mara loo xam ne du jàppani ci yoonu mbon yi ci xàqu ak jigéen parce xam nga bu nee yow eh, parce Imam Nawawi li mu bëgg a wax mooy lan mooy ne góor goo xam ne dañ laa gis ngay ànd ak mooy dëkk bu normal mais bu dee dëkk léegi yi nga xam ne gaa yi dañuy gis ñoo xam ne voilà ñu romb rombante di ànd ka dem di dugg di euh, fanaan bokk néeg bokk ku nekk yor double clé fii mu nekk ku ku ku foog ne ñii nii voilà ay couple lañ nekk dara non ay concubin lañ ah te déranger kenn ci société bi wala ñu bari wala yalla billah xam nga ñoo tax lu ñuy wax moo tax ma naan la fu normal mooy dëkk yu normal mooy góor doo gis jigéen goo xam ne yow takkoo du sa koc armal ngay ànd ak moom ñu gis la ngay dem ak moom noonu rek di dem ak ñëw lool doo ko def di lool di nga ko moytu alors que bu dee góor ni yow boo àndeek moom kenn du xalaat yooyu loolu la laal la bu boobaa mooy kooku nga am ak moom yu ñaaw yooyu def ak moom moo gën a jàppandi ki jigéen ki ndax jigéen gi léeg-léeg da ah ande <laughs> yu bari ñoom ñuy nëbbatu quoi bu ñuy njaaloo waaw femme diw ak monsieur diw léegi dañuy mel ni xamante wuñu ndekete yu am na ay kii ñuy jàllalante mais bu ñëwee ci biir mbooloo mi après dañuy mel ni étranger wala boog ñu wax waa wax gu normal nii mel ni dañoo xame nii rek alors que bu dee góor ak góor la mooy loolu soupçon boobu bi ci am moo tax mën nañoo ànd di kii après defi mbon boo xam ne bu doon jigéen la doo ko ba loolu la lay wax imaam Nawawi en fait loolu la lay wax même bu dee na am na ci boroom xam-xam ñoo am ne nañ la waa yoon mais imaam Nawawi lii muy tere loolu mais waxoon naa li ci ne dëgg-dëgg mooy ci buntu saddu zari'a la dugg waaw du ne da nga eh, indil ma aaya boo xam da ma saar bu koy kii aaya bu hadith euh, bu koy xaraamal dëgg la kenn du ne hadith baa ngi nii bu koy xaraamal alhamdulillah alhamdulillah Seydina kam jégli exilé benn waay bu rafet jàpp ne kii nii day day ba pare bon sàmmontewul ak yenn yi mu exilé ko parce que day fitnaal nit ñi te góor la woon loolu loolu yëpp daa nekk loo xamante ne day dëgëral waxu imaam an-Nawawi te ba mu saddu zaria te bu dee jamono jooj la ko doon waxe ñun suñu jamono moom xam nañ ci dara comme niñ la waxe li tax lesbienne góor jigéenisme l'homosexualité ëpp bari ak tamit diggante jigéen ñi lesbianisme mooy ñàkk sàmmontoog yi muy wax naan léegi dañ ci euh, sàggan ci piscine yi voilà dem boo fa demee gaa yi def loolu wax na ni nin ci ñëw ndax ci lañ koy ñëw ba foofu ndeke dañu fàttoon al amran voilà yooyu ñuy bañ a càggante nga xam ne ñuy dem di miinante wala di apprécier wala lui de wala il a une bonne forme en tant jigéen nga wax na moroom jigéen voilà une bonne forme vraiment je l'aime trop je nangam nangam loolu bu yàggee bu ngeen mayul ay lesbiennes ngeen di doom da gis ñoo xamante ne dañuy nekk dañuy nekk am couple lañu mais dañoo am seen benn waay benn jigéen ni ñoom boo xamante ne nii léeg-léeg ñu ne seen borom kër bon naa ngi dem seeti sama xarit diw bu jàpp ne sàngam non demee ay bon lañ fa ne dañ ko fay nekkal ah non da ngaa dof <laughs> non buñ demee wala boo daa guddi xam naa finalement damay fanaan sama kër xarit nangam ndekete yoo dañ ko ciy nekkal wala iyaazu billaah ñu nekk ay lesbiennes yoo xamante ni di sëy seen biir. waaw loolu lépp li ko indi mooy ñàkk a sàmmonteeg yi moo tax taxaw naan imaamu Nawawi non lii muy wax ban fan al fan alxuraan ko kii ban kii fan lañ ko teree naka loolu alors que ñoom bari loolu euh, loolu non dañ naan la loolu nag ah loolu mooy boroom xam-xam waaw day xool li nga xamante ne jamono ji muy dund ak li xew mu xam ne lii lii mooy li yella selon texte sharia yi. waaw kon loolu daa nekk loo xam ne bu ñu ko sàggane lii mu wax imaamu Nawawi insha allah mooy dëgg loolu dañ koy moytu sinon fi la iblis di yóbbu boo moytul fa ngay mujj nekk homosexuel bu fini waaw boo xam ne ba nga kiy ba nga koy tàmbale xamoo sax nan nga tàmbale waaw xuñ leen fekk ngeen di euh, bras dessus bras dessus ci ay góor ak góor wala jigéen ak jigéen ñaaw ñaar jëleen trop kii moom mooy sama kii ak lool mooy doo ngeen longo mooy doo ngeen ngeen biigante mooy doo nangam ak nangam nangam ci yoo xamante ne nii di laalanteeg di tàppanteeg di nangam ak nangam <laughs> ñooñu bu ñu moytuwul wal iyaazu billah moo tax yooyu il faut pas être koo xamante ni da ngay laxiste waaw ah, imam Nawawi rahmatullah alayhi hmm, loolu la doon wax ah waaw Ah. bon am na nag lu ma fàtte woon mooy léegi nga ne mais attention mais jigéen ñi nga xam ne comme ay chrétien lañ ay juif ay athée façon yooyu ah ñooñ bu dee ci jigéen jigéenu jullit ñi man nañoo xool ci ñoom yenn yi dañ naan la eh <laughs> waaw dañ naan la eh kaay waaw bu dee jigéen bu dee jigéen ñi xam nga waxoon nañ la ne ñoom seen seen xar kanam li gën a bari mooy moo mën a feeñ ak seeni tenk hmm? ah, am ci boroom xam-xam yoo xam ne la bu dee jigéenu jigéen même jigéenu jullit ak jigéenu jullit ñoom comme góor ak góor la mooy diggante jumbax bi ak óob ak óob yi ah. ah am ñu ne sax non jigéen ñi mën a gis ci mbokk mbokku jigéenam mooy loolu euh, maxram yi lu ñu mën a gis ci ñoom te loolu daanaka moo wax bee benn la waaw ba mu des bu dee nag ahlu mooy jigéen ñi nga xam ne du ñuy julli waaw loolu déet duñ leen ko may parce que di wax aw nisaa ihin na boroom xam-xam yi dañ ci wute ñoom dañu ne. Euh, déet euh, jigéen ñooñu nisaa in na comme ñoom maam naw yi yu mel noonu dañuy jàpp ne loolu ñoom dañ cee duggaale mais loolu dugguñ ci mooy ne jigéen yi dul jullit waruñ leen a jigéenu jullit ñi waruñ leen a may ñuy gis ci ñoom seen yenn awra yi aw daa ñenn ñi ne bon comme góor euh, comme góor ñi rek ah lay yem mooy ah attey góor ñi lay yor mooy amuñ droit di gis ñoom lu dul seen xarxam ak seen penk am na nag ñu naan bon ñoom man nañoo gis euh, comme ñëre euh, entre jumbax bi euh, kii bi ah voilà parce que bu boobaa liñ ciy bañ mooy ñu gis jigéenu jullit ñi dem di ko décrire góor yi yéeféer yeeg seen góor yeeg yooyu wallahu taala alam hmm? kon mu ngi noonu wallahu taala alam <laughs> eh? Eh, léegi Euh, waxoon nañu ci kon léegi nañ ñëwaat parce que loolu dañ ko fàtte woon ci côté amrat ji wallahu taala alam léegi nag ñu ñëw ah <laughs> mooy fi mu waxoon voilà mooy ci piscine yeeg xamaam yeeg xeet yooyu ñu ngi woon foofu mu ne nag kon ka nga xam ne moo teewe xamaam yi moo teewe bërëb yooyee <coughs> bu mu nekk koo xamante ne day na nekk koo xamante ne wa yajibu war na alayhi eh, eh, mooy mooy mooy mooy man man yaxdur voilà wa yajibu fa yajibu ala alxaadiri fii an yasuuna basara ki nga xam ne daa nekk ca xamaam ya na wattu ak gisam wa yadahu ak loxoom ak yeneen wa ghayriha min awrati ghayri na wattu bëtam loxoom ak tànkam ak poojam lépp di ko laal awraay keneen waaye non na wan na basar wa yaraw an awrati ghayrihi wala wa yasuuna awrata wan an basari ghayrihi waaye na muur awraay boppam ci gis ak wa yadi ghayrihi ak loxooy keneen waaw na fexe ba moom ay awraam mooy lii la la ñi nga xam ne dañ naan la ci boroom xam-xam yi dem xamaam man la nekk lool lañ ca la mooy yow na nga fexe say awra na nga ko muur ba keneen du ko gis te du ko laal waaye yow itam na nga feegal sa bët fexe bul xool awraay nit te tamit bul sal xolaal mais xam ne ni lii lu jafe la <laughs> kii demal bërëb yooyu nga xool place yeeg yooyu wala yaa billah <laughs> wala xaraam yi waaw léegi <laughs> léegi nag mu ne wayajibu war na alayhi ci moom idaa raa min man yaxillu bi shay bu gisee koo xamante ni yii fel na ko ci dara mooy ñàkk a respecté règle de bonne conduite yi te lii buñ ko tëraloon yooyu yëpp la ñuy tëj de façon yéen tëj benn yoon <laughs> waaw en yu bari moom dees na ko tëj mu ne ta war na ci euh, moom bu gisee koo xam ne mu ngi fell ci yii mu daal di an yunkir yi mu daal di koy bañal yi wax xamal ko ne li mu def nag jaaduwul quoi non lii nag euh, non lii moom moom moom jaaduwul quoi waaw waaw lii moom jaaduwul jaaduwul lii mooy lan lu tax ngay xool ci di ko xool awraam wala nga koy laal waaw fàttal ko yàlla daal di koy kii <laughs> daal di gën a kii mooy daal fii daal salamatun min hinda aw ja jaari ah an laa taxilla bi waadin an laa taxilla bi waadin xawla waadiha <laughs> ma ne li ngay mucc ci hind mooy jigéen ñu sàggane rek ak mbokkam yi mooy nga bañ di wàcc ci xur woo xam ne wu jege xur wa ñu nekk ñoom waaw yii daal sawaay mais nag nañu <laughs> mu ne nag boobu boobaa na na ko na ko bañaa waaw mu ne qaala al-ulamaa boroom xam-xam yi nee nañ rahmatullah wala yasqutu anhu al-inkaar bi kawni yazunnu an laa yuqbala min du wàcc nag ci moom bañ gu muy bañ wan nit ki ku def lool que ne lii nga def jaaduwul du wàcc ci moom du rot ci moom le fait day ragal ne bon bu ma ko waxee duñ ma faale mu ne déedéet xam nga loolu gisoon ni si yoo fàtte la ko ibnu daqiq al-iid dañ koo ngi gis sax <laughs> eh, eh, eh, moom moo ko doon ibnu daqiq al doon wax ak imaamu yi mooy mooy ci al al mooy inkaar mooy fekk ko am ne gis lu dul noonu nga daal koy bañ wan ne lii du noonu yeewaat yee attiré ñooñu seen ak yooyu est-ce que bu dee ne ragal na ne kenn du ko nangu mooy bu waxee waa ji du ko nangu gisoon nañ la imaam na Daqiq la iid doon wax ne boobaa mën na koo bañ a wax imaamu Nawawi moom ne moom loolu dara voilà da koy même bu dee ne loolu da koy wax. da koy wax waaw parce que ka nga yaakaar loolu bi yaakaar man nga yaakaar ne diw du ko nangu ndekete yow loolu yow yaa ko yaakaar rek yow li ñu la digal mooy inkaarul munkar mais à condition waaw in illa sauf an yaxaafa mu ragal ala nafsi wa ghayri fitna bu nee ne ragal hmm, ci boppam fitna gu ko ci dal mooy eh, Eh, waa ji boo ko waxee tam mu ray la wala yoo xamante ne yeneen yoo xam ne ay conséquences graves lay indi mu ne budul loolu xanaa yooyu nga noppi nga bàyyi voilà loolu wallahu alam mu ne borom bi nag eh, ala nafsi wa ghayrihi fitna wala keneen koo xam ne moom bu ko kiiwee waa ji représailles ci famille wam wala mbokkam walla yooyu eh, loolu na bàyyi doon ko <laughs> waaw kon nag mu ngi noone wallahu taala a'lam ah. euh, léegi kon imaamu Nawawi li wax léegi nag mu indi ci benn masala mooy euh, pour tëj mu ne wa amma kashfu rajuli awratahu fi xaalil xalwa bi haythu la yaraw aadam yi mu ne kanta nit ki feeñal awraam foo xam ne moom kese fa nekk comme mu nekk néegam dugg sept mètres carrés bu am moom rek moo dëkk dugg waaye sangu ba pare solul yére fomp après ñëw def yaramu neen noonu ci salon bi toog di dox banaan salon bi ci néegam ak yooyu wala mu am néegam ab salon moom lépp moom kese tëj bunt yi moom kese après def yaramu neen <laughs> est-ce nit ki nga xam ne kenn du ko gis mais bu ubbi fenêtre da am ñoo xam ne à part diggante euh, fenêtre yi dañuy gis ah <laughs> ñoo xam ne la ñuy yor mooy loolu gars yi doon wax temps gone longueur <laughs> jumelle nga xool <laughs> après moom mayul ak seen photo yi nga am ne day zoom daal di lay vidéo léegi <laughs> gis la nga nga soloo dara moom <laughs> mooy foo xam ne moom kenn gisu ko mu def yaramu neen mu ne fa in kaanat li xaaja bi haythu eh, wala muy wuññi awraam waaw am daal loo xam ne te moom kese nekk mu ne bu dee aajoo ko waral jaaz wa in kaana li ghayri xaajatin fa fii xilaaf bu dul nag aajo waralu ko loolu am na wute voilà mu ne al ulama fi karahatihi wa waaw mu ne boroom xam-xam yi dañoo wute ci sib ko ak xaraamam mu ne wal asahu indana li gën a dëgër ci annahu xaraam loolu dafa xaraam <laughs> waaye loolu euh, lu euh, est-ce que loolu dafa xaraam waaw dëgg la mooy de toute wane sa awra moom diggante ñi loolu ñëpp d'accord ne loolu moom xam nañ ne loolu dafa xaraam moom loolu moom amul kaa ñu dem te moom waaw loolu dafa amul kaa ñu dem te ñëw kanta bu dee waa ji moom kese moo nekk waaw loolu euh, en tout cas daal <laughs> mooy <laughs> euh, na nekk koo xamante ne nii euh, na am daal lu mu sutur laaw amaana lool moo gën a lëng mais kanta ñëw ba ne lu xaraam la hmm? loolu day xaw a moo tax imaam Nawawi ne boroom xam-xam yi eh, mooy dañoo nekk ñoo xamante ne nii dañoo nekk ñoo xam ne daal eh, eh, dañ cee wute entre dañ koo si ak dafa xaraam ah gis nañ hadith Seydina Muusa biñ doon wax sànq bu Seydina Abu Hurayra bi noo nekk Seydina Muusa bi muy sangu après bon kañ nañ ko xool dépassé voilà mooy bi nga xam ne ci la waa banu Israël ñëw doon bokk ñoom di sangu di def yaramu neen voilà alhamdulilah moom doonu ko woon def après nag gaa yi naan oh saa yi daal daa am problème quoi ci wàllu awraam quoi ba muy sangu xeer bi mu teg yéreem ci xeer bi xeer bi daal di daw yëkkati ko dem mu topp ko yor yat ba naan saw bi xajar saw bi xajar ba romb benn mbooloo ci mbooloo Israël doo ña nga xam ne ñoo ko doon ŋaññ loolee ñu gis ndekete lii amul après mu jël ko loolu mooy euh, aajo bi ko waraloon moo borom bi def noonu mooy c'était ngir teggi tuuma googu voilà moo tax ca saase la euh, euh, kii bi la la la la la xeer bi arrêté mu daal di koy jël ba pare jël di dóor xeer ba <laughs> ak yat wa nga xam ne moom la yoroon mu ngi noonee kon. moo tax ñenn ñi que ne ne ñenn ñi ne moo bu boobaa euh, kon loolu le fait mu doon sangu moom kese te solu loon dara loolu day wane ne loolu ci biir googu sax da cee mew voilà moo <laughs> sauf que boobaa ñi naan dafa sip dañ koo sip wala yoo xam dañ naan lool parce que sangu gee tax voilà <laughs> waaw <laughs> sangu gi ba lañ ko maye woon loolu waaye le fait que Seydina Muusaa génn di topp xeer wi daa jàppoon ne foofu kenn newu fa waaye boroom bi am leneen xikma bu bëgg a wane euh, wallahu taala alam hmm? wallahu euh, léegi <laughs> euh, loolu daal en tout cas dañ naan loolu amaana li ci gën kii daal mooy nit ki nay fexe daal am lu mu làmboo waaye wax nañ la bu dee ñaar ñuy sëy la bu leen neexee ñu tudd def yaramu neen loolu drac nawul voilà kanta xadiis ba naan bu leen def yaramu neen comme ni euh, ñaari golo walla yu mel noonu euh, aw ka aw kamaaqal euh, loolu laysa bi xadiis dëgër dëgg xadiis boobu dëgër da koo deful jiitu voilà xadiis boobu moom nit manu ci sukk sukkandiku waaw moo tax al imaam al Ayni hmm, euh, di wax ne xam nga euh, li nga xam ne <coughs> mooy ci masala bi mu ne wal qu'udu bi haythu yaraahu man laa yahillu lahu an yara awratahu fi ma'na al mashi uryaanan <laughs> mooy nit ki nga xam ne dafa toog hmm, hein xam nga euh, parce que bopp mu ngi doon mu ngi doon euh, lijjanti xadiis bi nga xam ne euh, xadiisu ibnu abbas la radiallahu taala anhuma bi nga xam ne no Seydina Jaabir tamit daal na koy nettali radiallahu an anil jamii te ne yonent bi alayhi salaam bi nga xam ne ci la ñuy defar mooy xadiis Seydina Jaabir bi la doon la doon lijjanti te ne dañ bi ñuy tabax kaaba gi dañu ne woon Quraysh da ko deux par deux yooyu saa sam àndoon ak bàyyi te xam al-Abbas ibn Abdul Muttalib ñuy yëkkati xeer yi léegi sauf que dañ doon jël seen isaar yi mooy seen làmbaayu suuf di ko yëkkati teg ko seen mbagg yi ngir buñ ci tegee xeer yi mu bañ leen a ngir protéger seen seen mbagg yi quoi bu ñu ñëwee bay jege nit ñi nag ñu wàcce seen isaar yi quoi seen làmbaayu suuf yi waaw mu ne yooyu saa sam naka la ko def rek Seydina Abbas moo ko ne ko jëlal sa isaar bi nga teg ko ci sa mbagg bi comme ni ñiin ñiy def ngir euh, xeer yi nga man ko ci teg xeer yi ñuy toxal di ko yóbbu ngir tawax kaaba gi nee na da koo def rek daal di daanu ci suuf waaw ba pare muy laaj naan isaar yi isaar yi waaw après loolu euh, euh, la yeneen saa saa defoon mooy borom bi doon ko ñoŋal ci awraam bi feeñ ba ba nga xam ne moom la ko bàyyi xam bi waxta boobu mooy laata euh, muy jot risaala gi en tout cas euh, ci saase la daanu voilà léegi loolu la imaam al-Ayni doon wax imaam al-Ayni euh, Badruddin loolu la doon wax nag mais ah bi ba fa yore saa sa am na ci yenn riwaay yooyu xadiis yooyu dañ ne nuhiitu an amshi uryanan dañ maa tere may dox nekk koo xam ne aw benn làmbaay bu bu ma muur léegi nag mu ne loolu la doon traité mooy ci xaal boobu léegi nag ñi nga xam dañuy tere ne kon loolu day wane ne def yaramu ne dañ koo xaraamal ñenn ñi ni noonu loolu wanewu ko parce que xaal bi mu nee woon waa Quraysh mooy mbooloo lañ woon voilà même bu dee deux deux même bu dee ne duñ dem buñ ñëwee ba ci mbooloo mi dañuy mais ki nga àndal. ñaar ñaar lañu woon duo lañu woon moom boo yëkkatee sa isaar moom mu yëkkati boo xam mais man na gis sa sa awra ci moom mais bu ngeen ñëwee bay waaji jege mbooloo ma ngeen wàcce loolu noonu mu nekk ci jamono ci xaal bu mel noonu la xaal bu mel noonu la waaw loolu la comme ni nga xam ne noonu rek lañ teree ki nga xam ne mooy sangu janaaba mu nekk foo xam ne na nekk foo xam ne day wattu day day day préserver wu ci bëtu nit ñi moo tax tamit kii dem àll toilette mu bañ a dem euh, foo xam ne ñëpp dañuy dégg lam fay def ak loolu moo tax mu bokk ci aadaab tegginu sharia booy defar sa kër toilette bu ko def ci côté salon bi wala foo xam ne ku fa dugg muy def nit ñi dañ koy dégg loolu c'est pas non seulement euh, service euh, kawe mooy daa sori sharia ak ak ak kersa voilà kon lii tere mooy nit ki def yaramu neen foo xam ne nit ki dañ koy gis voilà voilà léegi nag al imaam al Ayni nag ne rahimahullah ne <laughs> waaw <laughs> euh, euh, doon wax nag euh, ñi nga xamante ne mooy dañuy tegtaloo lii ne loolu day wane ne euh, kon euh, yeneen saa sam dañ maa tere may euh, dox duma làmbaayu loolu day wane ne kon ñàkk làmbaayu ci ci wéet loolu dafa xaram waaw même bu dee nekkul ak ñun ñi même bu dee nekkul ak ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñoo nekkul ak ñi nga xam ne ñooy nit ñi waaye loolu dañ naan la mooy xaal mooy ci kaw xaal bi mu nekkoon rek moo tax al imaam al Ayni nag après nag mu ne <laughs> euh, ne euh, euh, toog bi haythu yaraahu wal qu'udu bi haythu yaraahu man laa yahillu lahu an yaraa awratahu fi ma'na al mashi mu ne toog bi nit kiy toog foo xamante ne dina ko gis koo xamante ne daganul mu gis awraam kooku moom ngay doxee mooy bu bu yeneen saa sam ne dañ maa tere may dox. te du làmbaayu yow doone bon kon man man naa toog bañ a làmbaayu mais fi nga toog nit ñi dañ lay gis boo xam sa néeg la même bu dee sa néeg la mais sa fenêtre ubbi te gis nga nit ñi romb wala am nga vis-à-vis beneen état boo xam ne bu nekk beneen kër bu nekk sa wet ñooñ seeni bi feeñ fii nga gis ay nit nga def yaramu neen ubbi sa fenêtre loolu dafa xaramaa voilà parce que loolu yow même bu dee sa néeg nga nekk mais nit ñaa lay gis wala ñoom man nañ la gis moo tax boo dañ naan la minimum wàcceel sa volets yi mu ne kon toog foo xam ne dañuy gis ci moom koo xamante ne daganul gis ci moom loolu di ko gis kooku moom mu doon dox ci seen kanam def yaramu neen mooyam mu ne loolu moo tax walidaalika naha ash-shari'u an duxulil hammaami bi ghayri izaar loolu moo daal di tere di dugg ci hammam ci loo xamante ne am ndox izaar moo tax hammam yi dañ lay boo may dugg respecté soldo yi moo tax imaamu Nawawi doon na wax naan te fooy dugg na sa loxo sa bët ci di xool ak di laal awraay keneen waaye awraay yow sa awraay bopp na nga bëtu ñeneen yi ak seen loxo di la laal loolu benn mbir la voilà loolu benn mbir la boo xam ne boo bu bu bu bu bu leer la waaw wallahu taala wallahu taala alam kon loolu daa nekk loo xam ne lu leer la moo tax loolu daal wallahu taala alam voilà masala yi hadis bi moo euh, am na yeneen mais bon lii baax na yii nii baax na euh, wallahu taala alam moo tax yooyu moom de toute façon euh, nit ñi du da ngay nekk ci yooyu après lu la neex ngay permettre sa bopp ci wàllu xamaam yeeg yooyu daa am yoo xam ne mooy ay kii minimum la yoo mën a respecté ma daa man ak al hukm nag yaduru ma illati bu dee ne nit ñi dinañ respecté lool ah ku fa mën a dem nga dem boo mënee respecté loolu ci sa bopp waaye ci ñeneen yi waaye boo ko manul nag xam nga ne moom asalaamatu awla voilà mooy dañ la yóbbu foo xam ne da gaaral sa bopp ci ay fitna ak yoo xamante ne ay bàkkaar yoo fay yenu yoo xam ne jarul la tuutal parce que quand ah, euh, nit ki ngëm yàlla moo féete kaw lépp ko wax waaw bu dee nag da fay nekk mbir yi di baajawu ngelaw lii ko. baajaw ba ni nga xamante ne ci la say awra di feeñ wala ngay gis awraay jàmbur ci loo xamante ne nii jaaduwul ah ay jam iblis la de yoo xamante ne nii lu ne nag man na nga faa jële waaw hadis bi eh, bu ama am solo la dañ ciy gisaale pour tëj charian yi nga xamante ne noonu lay préserver lépp lu jëm ci awra yi mu bañ a feeñ waaw parce que iblis li mu bëgg mooy eh, awra yi di feeñ ash-shari'u nag li nga xam ne moom la nam alay ima borom bi tabaraka wa taala mooy ah awra yi ñu leen di nëbb waaw ndax kat saytaane yi dañ leen di gis waaw ñoom ak seen mbokk yi foo xam ne du ngeen leen gis waaw te ñoom li ñu bëgg mooy xawra yi naan fàng ci biti borom ñoom li bëgg mooy ngeen koy muur waaw moo taxoon lañ defoon suñu maam euh, aadama ak xawa alayhima salaatu wassalaam borom bi nañu moytu moytandiku leen iblis ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi'u anhuma libasahuma li yuriyahuma saw'atihima innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun yéen doomu aadama yi gàllawaay bu leen alayhi salatu wassalam seytaane fitnaal comme ni nga xam ne noonu la génne woon seen bàyya muy suñu abawaakum seen ñaari bàyya saydatu adam abawaykum ak saydna xaw saydatuna xawwa alayhi salaatu wassalaam ca àjjana wuññi na seen yéere de ngir wane leen li nga xam ne mooy seen awra ya ah. kon nag moo tax xam na ne buntu boobu moom mooy gàcceel nit te tamit bu amee rek mooy ñooñu euh, seen digganteeg seen borom day am problème bu rëy rëy ndax la yàlla sàmmalu sàmmal wuñ ko kon nag xadiis bi xadiis bu capital la waaw nañ ko jàpp nañ ko kii bañ koo tuutal bañ a jàpp li nga xam ne mooy tendance fu teeku dënn awut yeel awut ah, lipp awut eh, loolu musiba la waaw boo xamante ne nag képp koo xam ne gis nga ñu koy def ñenn ñi dañoo xamula ah dañoo fekk ñépp di def ñuy def waaw dangay jigéen ñoom dañuy solu comme liñ naan yére wolof mais côté doq gi ci suuf ah ngandum xàppatee fay nekk ba pare ñu ne jekk na mais musóoru nag loolu loolu jekkul loolu awra la warul la feeñ voilà nan la jekke ba pare lim sol ci doole ji la yor takk ay lamam di keleng-kelengi fu nekk sol euh, sër bu seere xaw ma mañ marinière xaw man xaw yooyu xaw ma leen tagalu après ñu ne jekk na jekkul décolleté teg ci nga naan jekk na nan la jekke dënn bi di feeñ ci kaw ween yi ngay gis sa kaw nga ne loolu jekk na fan la jekke du ngeen bàyyi wax lu amul def ci ay ay parfum yu nekk en plus fu nekk walla iyaazu billaah kon euh, yal nañu borom bi daal daal di yëwénal ci kaw noonu ci lañu jeexale chapitre bi bii di ñëw ñu gis beneen chapitre boo xam ne dafa lënkaloog bii waaw <laughs> muy chapitre deux cent quatre-vingt-onze wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama